doon gisaale tarjama Seydina Utaarid ibn Haajib ak mbokkam yi ku mel ni Az-Zibriqaan ibn Badr at-Tamimiyuun te bokkoon ci waa Banu Tamim ñëwoon ci aleyhi salaatu wassalaam ci l'an ci délégation yi ñëw dikkal ko Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu euh, gisoon nañu délégation waa banu li nga xam ne moo leen fa mooy seen prisonniers yi jàppoon waaye bi ñu ñëwee njëkkewuñ loolu au lieu ñu njëkk wax ci loolu waaye ñu ñëw na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñun de dañ la dikke nu faaxiruk ngir daldi puukarewante ak yow ba looloo tax nag kon joxal ndigal suñu discours bi ak suñu poète bi ci la joxoon ndigal ki nga xam ne mooy seen discours te moo doon Utaarid ibn Haajib après ñu jox seen woykat bi seen poète bi seen taaxuraankat bi mu wax muy az-Zibriqaan ibn Badr at-Tamimi gisoon nañ li nga xam ne moom la wax te ci moom lañ yemoon bi nga xam ne ci la wax noon ba muy wax naan nahnul kiraamu falaa hayyun yu'aadilunaa minna al-muluku wa fiinaa tunsabu al-biyaa'u wa kam qasarnaa min al-axyaa'i kullihim inda an-nihaabi wa fadlu al-'izzi yuttaba'u wa naxnu yut'imu 'inda al-qahti mat'amunaa min ash-shiwaa'i idaa lam yu'nas al-qaza'u bimaa tara an-naasa ta'tiinaa saraatuhum min kulli ardin huwiyyan thumma nastami'u فننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استقادوا فكانوا الرسد قد ضاعوا فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه فيرجع القوم والأخبار تسمع inna abaynaa wala ya'baa lanaa axadun inna kadaalika inda alfaxri nartafi'u loolu la az-Zibriqaan wax di poète waa Banu Tamiim gisoon nañ bayit yooyu walillaahi alxamdu wal minna ñu ngi woon ba léegi ci riwaaya al imaamu bnu Isxaaqa ibnu Yasaar raxmatullaahi alayhi mu ne bi nga xam ne ci la wax loolu ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xool ci mbooloo mi gis ne Seydina Hassan newu fi mi nga xam ne mooy son grand poète ibn Thabit al ansaariyu radiyallahu taala anhu wa ardaahu ci la waxe dem leen ngeen woowal ma ko ñu dem woo Seydina Hassanu ibn Thabit radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne moom seydina xasan imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullah alayhi mu ne keroog seydina xasan nee maa ngi ñëw xanaa liñ waxoon mooy di échauffé wu ci woon wi bañ ma yëgalee ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam kaf daf la woo ngir nga tontu powetu waa banu tamim innama dacaanii ah mu ne jaa'anii rasuluhu fa axbaranii annahu innama dacaanii li ujiba shaacira bani tamim fa xarajtu ilaa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa aqul nee ndaw li yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni daf ma dikkal ne ma li tax nag mu woola daa bëgg nga tontu poète waa banu tamim nee na maa ngi génn di wax naan manaana rasuulallahi id xalla wasanaa ala anfiraadin min macaddin wa raaghimi manacnaahu lamma xalla bayna buyuutinaa bi asyaafina min kulli bi bayti xaridin izzuhu wa tharaa'uhu bi jaabiyatil jawlaani wastal acaajimi halil majdu illa sududal awdu wannadaa wajaahul muluuki wahtimaalul adaa'imi annadaa laa laa tubun firiwuma ko woon lii la doon wax mu ne ma bon waxoon nañu ko moom ñoo protéger yonent bi salaam ba mu wàccee seen biir seen digg medinatul munawwara moo xam ala anfiradin min ma'addin waraghimi moo xam neex na ku mu neex walla naqari na képp koo xamante ni naqari la ñoo ko protéger ak suñu jaase yi ci képp koo xam ne ku beew laa ku tooñkat ñoo ko protéger indi ko ci kër goo xam ne gox boo xam ne ak teraangaam ak teddaangaam lu jiitu la te yàgg comme jaabiyatul jawlaan waaw ñu def ko fii ci digg gaa yépp nekk ay noonam waaw mu ne est-ce que ak nekk lu dul nekk sang buy delloo du du di di di répété wan na mooy tamit est-ce que teraanga nekkul ak tabe a na daa est-ce tabe ak tabe waaw wajaahul muluuki ak darajaay buur yi waxtimaalul azaimi ak pare ngir ngaar yu màggi te rëy léegi nag foofu lañu yemoon ñu ne Seydina Hassan seydina xasaan ibnu thaabit radiallahu anhu bi nga xamante ne nii ci la mbir yi demee nii nag kon mu ngi doon ñëw di wax lii se nee na imaam ibn Isxaaq nee na waxoon nañ dinañ def tarjama bi e, kii num tudd <coughs> alhamdulillah muy taxriij bi waxoon nañu dinañu gis taxriij bi ah voilà dinañ ko gis après moom dam nga da doon nettal ne Seydina Hassan moo ne bañ ma woowee bi ma ndaw alayhi salaatu wasalaam dikkalee ne ma dama woolu ngir ma tontu ban yi tamit maa ngi ñëw ci yoon wi di wax li ma doon wax sànq liñ tudd léegi nee na nag fa lamma ba nga xamante ne nag intahaytu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa qaama shaa'irul qawm fa qaala maa qaal nee na Seydina Xassan na nag bi ma agsee bi ma defee samay jéego di échauffé wu ci yoon wi di wax lële ba agsi powetu gaa yi muy powetu waa Banu Tamim di kan Az-Zibriqaan ibn Badr At-Tamimi Az-Zibriqaan mi ne woon seen powet te wax vers yi mu waxoon cinq mu daldi di may gis ma agsi mu xam ne kon kii mooy poète bi yonent ma lay saa saam di wool di woolu nee mu jóg daal may wax vers yi mu waxoon mooy mu mu décliné waat poète yi mu waxoon bayt yi mu waxoon mu waxaat leen euh, nee ma gaaral ko aratu fi qawli bi muy wax ma gaaral ko ci ay waxam waaw ma wax wa qultu ala nahwi ma qaala wax lu xaw a mel ni lu mu wax waaw mooy buy wax di indi weeram yi mu doon wax sànq ma daal di koy gaaral xaw ko couper ne ko fii nii wax ko lu niroog moom li mu wax waaw nee na fa lamma faraga zibruqaan seydna Hassan ibn Thabit radiyallahu nee na bi nga xam ne nag ci la ak Az-Zibriqaan décliné ay ay poème ay baytam wax ay baytam ba mu jeex ndax maa ko fekkewuloon mbooloo mi nit ñi fekkewoon nañ ko mais comme que maa war a tontu ah fokk ki may tontu ma xam li mu wax te moom it loolu la xam naka la ma gis ma agsi bi ma agsee rek moom it mu jël wax li mu waxoon waaw wax vers yi mu waxoon ba commencé woon nahnul kiraamu falaa hayyun yu'aadiluna min almuluku wa fiinaa tunsabu albiyaa'u seydna seydna xasaan nee na bi mu paree qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li xasaan ibn thaabit nee na bi mu paree yonent bi wala nga ne li xasaani wala li xasaana daa li xasaana xasaana parce que moom mamnu waaw li xasaan ibn thaabit mu wax yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina yonent bi alayhi salaatu wa Hassan ibn Thabit ne ko qum yaa Hassan fa ajib ar-rajul fiima qaal ne ko yow Hassan jógal nga tontu waa li ci li mu wax Seydina Hassan nee na ma jóg fa qaal nee ma ne weer yaa ngoog ma ne inna dawaaiba min fihrin wa ixwatihim qad bayyanu sunnatan linnaasi tuttabacu yardaa bihim kullu man kaanat sariiratuhu taqwa al ilaahi wa kulla alxayri yastanicu qawmun idaa xaarabuu darruu caduwahum aw xaawaluu nnafaca fi ashyaa'ihim nafacuu qawmun idaa xaarabuu darruu caduwahum aw xaawaluu nnafaca fi ashyaa'ihim nafacuu sajiyatun tilka minhum gayru muxdasaatin inna alxalaa'iqa faclam sharruha albidaacu in kaana fi nnaasi sabbaaquuna ba'dahum fa kullu sabqin li adnaa sabqihim taba'u laa yarfa'u nnaasu maa awhad akuffuhum inda ddifaa'i wa laa yuuhuuna maa raqa'u in saabaqu nnaasa yowman faaza sabquhum aw waazanu ahla majdin binnadaamataau ciffatun dukirat fil waxyi ciffatahum laa yatbacuuna wala yurdiihimu tamau عفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يتبعون ولا يرديهم طمع إذا نصبنا لحي لم ندب لهم كما يدب إلى الوحشية الذراع والذرع nasmu ida alxarbu naalataha maxaalibuha ida ida zacaanifu min adfaariha xashacu laa yafxaruuna ida naaluu caduwahum wa in usiibuu falaa xuurun wala culuhu laa yafxaruuna idaa naaluu caduwahum wa in usiibuu falaa xuurun walaa culuhu kaannahum fi lwagaa walmawtu muktanicu usdun bixalyata fi arsaaqihaa fadacu xud minhum maa ataa cafwan idaa gadabuu wala yakun hammuka al-amra alladhi mana'u fa inna fi harbihim fatruk adaawatahum sharran yuxaadu calayha summu wassalaacu akrim biqawmin rasuulullahi shiicatuhum idaa tawaafatat al ahwaau washiyacu ahdaa lahum midhati qalbun yuwaaziruhu fiimaa ahabbu lisaanun haa'ikun sana'uhu fa innahum afdalu al-ahyaa'i kullihim in jadda bin-naasi jiddul qawli aw shamaa'uhu nga xaw daggale nag waaw moo tax weer yi neex na mii ni ma ko waxee dara ci neexut waaw ma min fihrin wa ixwatihim qad bayyanu sunatan lil naasi tuttaba'u sayna Hassan ibnu Thabit léegi nag muy tontu waa banu tamim mu ne inna zawaiba noonu la ko tàmbalee kilifa yi azawaib mooy kilifa yi sangu yu tedd yi yu màgg yi min fihrin wa ixwatihim ñoon ñooy saxaaba yi ah te bokk ci waa fihr Hmm? ci waa Fihr ak seen mbokk yi waa Fihr mooy ña Fihr mooy waa Quraysh mooy muhaajiruuna yi voilà loolu la loolu la jublu ci wax bi waaw loolee la jublu ci wax bi mooy na zawaayi ba min fiirin wa ixwatihim ci fiir te ñu bokk ci fiir mooy saxaaba yi mooy muhaajiruuna yi min fiirin bokk ci fiir wa ixwatihim ak seen mbokk yi ci waa lansaar ah mooy waa Quraysh njëkk gëm yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah ak ñi nga xamante ne nii ñooy seen mbokk yi wa ixwatihim seen mbokk yi leen fo topp ci ngëm yàlla goo gële ah lil fuqaraa al muhaajiriina alladina uxruju après mu ne walladina tabawwa'u daara wal iimaana min ba'dihim ah min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim après mu wax ñi nga xam ni ñoo ñëw seen ginnaaw yaquluuna rabbana ighfir lana wa li ixwaanina alladina sabaquuna bil iman voilà ñooñu nag nga xam ne sabaquhum ñoo leen jiitu moo ñu jiitu ñun bil imaan yi ci ngëm yàlla kon inna zawaayiba sang yi njiit yu mag yi min féeréen bokk ci Quraysh wa ixwatihim ak seen mbokk yi ci lansaar qad bayyanu leeral nañ sunnatan sunna sunna yonent bi alayhi salaatu wa salaam lañ ko leerale ñooy ñi ko jottali ñooy ñi ko takk d'abord jëfe ko jottali ba jottali jotee ñu jottali ko waaw te leeral nañu yoon woo xam ne noonu lañu war a doxaleek yonent bi aleyhi salaatu wasalaam qad bayyanu leeral nañu sunnatan aw yoon aw tëralin aw doxali nag sang bi aleyhi salaatu wasalaam boo xamante ne nii lim naa si ñeel mbooleem nit ñi ñëw ba ilaa yawmi diini tut tabaaru sunna soosale lañuy topp seeni tànk waaw xanaa xamoo ne nit ku baax ku ne <laughs> bañ lay tagg waxuñ la dara li gën a mooy yow liñ lay wax yépp weesuwul que ne yow fi mooy loo baax baax baax baax a tax may wax loo baax baax baax baax luñ la tagg tagg tagg tagg manu la weesu yow mii dangaa topp tànki saxaaba yi rek loolu mooy li gën a màgg luñ la mën a wax luñ la fi waxul nag lu dul lii mooy àggagoo waaw ku la bëgg a dépasser loo foofule nag mooy waa ji koy wax xamul parce que xamuñ ne li gën a màgg mooy topp tànk saxaaba yi nga xam ne radiyallahu anhu ñoom la yonent mi alayhi ñoom la sallallahu alayhi wa yar mu tabam leen yaree mu doy sëkk voilà kon mu ne ñoo ñële ay waaye ñoo tëral ñoo ñoo ñoo leeral sunna yoon woo xam ne mbooleem nit ñi ci lañu war a tënku ci lañu war a jaar waaw te mooy sunnaay seen sang ak ni nga xam ne noonu lañ ko war a wege ak noonu lañ ko war a gëme ak noonu lañ ko war a jàppe waaw li tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila mu ne yarda bihim kullu man kaana kullu taqwa al ilahi wa kullu al khayri yusna'u mu ne gis nga nag yurda bi yarda bihim gis nga dina gërëm saxaaba yooyu mooy min fihrin wa ixwatihim waaw muy muhaajiruun ak lamsaar yi mooy saxaaba yi rek buñ nee muhaajiruun ak lamsaar yi mooy saxaaba yépp lañ ci bëgg a wax waaw hmm? ñoom ñooñu yarda bihim dina leen gërëm dina kontaan ci ñoom kullu man kaanat sariratuhu taqwal ilah képp koo xamante ne nii de sa mbóot mooy ragal yàlla mooy sa mbóot manoo lu dul gërëm leen waaw <laughs> moo tax képp koo xam ne dangaa gis muy am dara lu muy wax benn saxaaba ak mu man di doon mooy daa fekk sariratuhu lam takun taqwallah kooku mbóotam biiram nekk rag du ragal yàlla waaw moom leneen a tax muy agir ko jëf waaye du ragal yàlla moom du ragal yàlla kooku ragal yàlla taxul muy muy agir waaw waaye ku ragal yàlla en fait dafa moo tax xubbu nga euh, euh, euh, ali sopp seydna mooy sahaaba yi radiyallahu anhu ansaari minal iman sopp lansaar yi ci ngëm yàlla la bokk mooy ñoom loolu la waaw mooy mënoo gëm yàlla ragal yàlla te soppoo leen loolu mënula am moo tax directeur de mensonge bu mag a goog boo xamante ne ci ngay xame ndax waa ji asadiqun huwa am kadib est-ce que waa ji day wax dëgg wala day nar mooy xoolal nan la def ak saxaaba yi radiyallahu anhu est-ce que ku leen sopp la ku leen weg la ku leen màggal la ku leen yëkkati la wala déet lu ñu ko mën a tagg-tagg ak lu ñu ko mën a wax ak lu xam-xam ba rëy rëy boo gisee mu leen mu leen di suufeel wala muy suufeel kenn ci ñoom bàyyi ko mu daanu fa innahu xadar waaw kooku tilim tilim la salte la bàyyi ko mu dem waaw te nag bu la xam-xam bu rëy ba wor bu la ña ko topp wor bu nit ñu bari ña wor la bu alal ju bari ja muy dege nekka de bi muy drainer buum la wor de kooku fa qadar salte la baal mu dem ndax ñoom yarda bihim kullu man kaanat sariratuhu taqwa al wa kull al xayri yastani'a waaw koo gis mu ragal yàlla rek dina gërëm saxaaba yi waaw te mbooleem yiw yi nag ñoo ci njiit képp ku ko mën a def ah xamal ne ñoom ñoo la ci njiit waaw qawmun muy décrire saxaaba yooyule waaw mu ngi tontu waa banu tamim sha'iru bani tamim don taarit mu ne qawmun idha xaarabu aw xaawalu nafa fi ashyaa'ihim nafa'u mu ne qawmun ñoom ay nit lañ xamante nii saxaaba yooyule radiyallahu anhum wa ardaahum ay nit lañ yoo xam ne ida xaarabu ku ñu xare bu ñu xare nit bu ñu xaree darru aduwahum lor nañ seeni noon waaw ku weddi laa jël abu jahlin ak ñam àndaloon badar ñii may tudd man seydna xasaan yéen waa banu tamim bu ngeen leen xamul yëg leen ne ñoom xaw xawmun ay nit lañ yoo xam ne ida xaarabu bu ñu xaree bu ñu xaree darru lor nañu aduwahumu seen noon ya aw xaawalu nafa wala boog ñu jéem wala mooy bu ñu xaree lor na ñuy xareel aw xaawalu nafa fi ashyaihim nafa'u ku ñu ku ñu essayer dimbali la ku ñu essayer dimbali la ci seeni ñoñ ak ña ñu bëgg dimbali nit ñu ñu bëgg a dimbali nafa'u ñooñu dinañ jariñu Allah mooy ñoom buur yàllaa def ci ñoom barke ku ñu dimbali nga jariñu waaye ku ñu xare lor dal la waaw laajal ki ci mujj muy César daa daw deuxième keroog Tabuk waaw te boobu la commencé l'empire romain di daw deuxième ba l'empire romain nërmeelu ci xilaafatu Seydina Omar ibn al eh, ay Jérusalem ak yépp ay jamonoy Seydina Muawiya ak yooyu ñu gën leen a dongale ak yi ci tegu kon ñooñu ñooy saxaaba yooyu mu ne sajiyatun tilka minhum ghayru muhdathatin inna al-khalaa'iqa fa'lam sharruha al-bidaa'u mu ne ñoom nag boo gisee nii ñu mel buur yàlla leen bind nii teg leen jikko ju mate nii tamit nii buur yàllaa leen binde teg leen nii melal leen lii muy jikko saji ya goo xamante ni jikko yu kawe yi nga xam ne moom lañ am waaw lii nii du lu ñu xayru muhdathatin de waaw de bu foog na lu ñu sos la de lii mbaaxug yàlla la def ñu ñoom innal xalaa'iqa faalam sharruhal bidaaw gis nga nag li yées ci li nit ñi jikkoo ko meloo ko fexe jikkoo woo ko doxalin li ci gina a yées xamal ne mooy bidaa waaw mooy topp ay bidaa di ko doxee di ko mujj ba mel yow noonu lañ la mooñe loolu moo yées ci li nga xam ne moom la nit mën a mel waaw mu ne in kaana fi nnaasi sabbaaquuna ba'dahum fa kullu sabqin li adnaa sabqihim taba'u mu ne in kaana fi nnaasi sabbaaquuna ba'dahum mu ne bu dee am na ci nit ñi ñoo xamante ne nii ah sabbaaquuna aji ay ay njiitu lañu ay njiit lañu ca yu baax ya ginnaaw ñoom saxaaba yi fa kullu sabqin ku jiitu ku ne li adna sabqihim tabaw yëgal ne kii nga xam ne moo la gën a jege te jiit la kooku ngay topp mooy ne ku baax seen ginnaaw ku ne xamal ne ñoom ngay roy mooy li ma doon wax sànk rek naan nit loo baax baax baax fekk waxuñu la mooy li gën a màgg luñ la man di wax mooy yow dangaa ci tànku saxaaba yi rek radiyallahu anhum moo tax mu ne waaw gaa koo fi dégg ñuy coow rek naan ñoo féete kaw xamal ne dara moom li adna sabqihim taba'u waaw ki ko gën a jege ci ñi ko raw ñoom lay topp rek mooy saxaaba yi radiyallahu anhu moo ñu ñoo ñu gën a waaw waaw te nañ ñu jegee nag noonu lañ ñu soree mooy jege nañ ñu ci xam nañ seenu dund xam nañ seeni maqaama xam nañ niñ newe woon te seen maqaama mooy lan mooy nekk ansaarullahi wa ansaaru rasuuli waaw jaay seen dund yi amatuñu ko jaay seen jox yeeg seen lépp seeyal ko ci bu aleyhi salaatu wassalaam kon nag ku baax ku ne rek ci seen tànk nga tànk nga jaar ne laa wala yuuhuuna mu ne nag kenn nag du mën a yëkkati hein fee kenn du mën a yëkkati wala kenn du mën a ah yëkkati laa yarfa'u naasu maa awhat akuffuhum lu seeni loxo daldi daaneel mabbu ko mu daanu nit ñi amul ku ko mën a yëkkati amul ku ko mën a yëkkati ginnaaw ñoom fa ko ah inda difa'i waaw ca jamono yi ca jamonoy euh, défense jamonoy pré inda difaa ci jamonoy défense défendre wala yuhuuna ma rafa'u te lu ñu yëkkati nag lu ñu yëkkati ah keneen manu ko waddal wala doyadil ko wala daal di koy def loo xamante ne ni mooy ne du dara waaw mooy ñoom daal lu ñu wàcce waaw lu ñu wàcce jañ ko puus ko loolu nit mënu koo yëkkatiiti waaw waaye it nit manula la yëkkati loo xamante loo mënu wàcce loo xamante ni ñoom ñoo ko yëkkati wala ngay doya dal loo xam ne ñoom doya daluñu ko waaw am na nag riwaay def ne maaraqaum waaw xam nga raqa mooy ar euh, yu ñu dabba daaxe mu ne ñoom de bu ñu njëkkanteeg nit ñi yawman faasa sabquhum ñoom ñooy gañe jiit ga mooy ñooy jiitu aw waazanu wala ñu leen di jéem ka màndaxe aka ba di balancer ba xam ahlal majdi bin nadaa ña nga xamante ne ñooy boroomuk teraanga ña nga xam ne ñooy boroomuk bin nadaa ñu tedd ña nga xam ne seenu teddaange dafa leer ci tabe ah mataawu ñoom ñii dinañ leen noot waaw mooy ne boroomu ngëneel yoo leen lëkkaleel mbaa nga leen di jéem a ñoom saxaaba yooyu min fihrin wa yahwatihim dinañ la noot ñoo lay féete kaw mu ne a iffatun dukirat fi lwahyi iffatuhum laa yatma'una wala yurdihim tama'un mu ne ñoom nag a iffa kaay mu wax leen yéen waa banu tamim yéen waa jamono yéen waa àddina yéen waa àddina saxaaba yi ngeen jàpp foog ne ku jóg ñu ne moom moo leen féete kaw xanaa da ngeen a xamul li ngeen di xalaat ak li ngeen di wax waaye nit ku nekk la mu réere la mu xamul hein la mu xamul réere ku manu cee wax lu leer te lam cee wax dara du ci dëgër mu ne a iffatun dukirat fil wahyi iffatuhum ñu sangewu lañ nag ñu téye seen bopp lañ nag waaw dukirat tudd nañ fil wahyi ji alquran ci yu ne iffatuhum seenu téye seen bopp ak ni nga xam ne noonu lañu nekk ñoo xam ne ñu sangewutu téye seen bopp laa yatba'una laa yatba'una wala yurdihimu tamaw mu ne ñoom nag dañoo nekk ñoo xam ne laa yatma'una nag duñu xam ne ñu salte lañ duñu tilim tilim tilim duñu seen bopp laa yatadannasun jamais doo leen fekk ci yu yées yéeg yu xaraam yéeg safaasifa axlaaq yooyu ñu ne ci déedéet wala yurdihimu tama'u waaw te tamit ñoom doo leen gis mukk xemmem dara bëgg dara ak ak xemmem tax ñuy wàcc seen bopp tamit nekk ñoo xam ne ñu suufe lañuy doon duñu loolu mënu leen a toroxal ak tamaa déedéet ñu ne laa yabxaluuna ala jaarin bifadlihim wala yamassuhum min matma'in taba'u mu ne laa yabxaluuna ala jaarin bifadlihim ñoom nag duñu nay newuñ ñoo xam ne dañoo nay bu ñu amee gan seen ngëneel duñu ko seen gan du ko réere waaw ñoo mën a teral gan de te loolu dafa bokk ci jikko yu mag yi waaw gis nga waa kaw ba ak ñoo mën a teral gan contrairement wak bon léegi citadins yu bari gaa nekk ci ville yi nga xam ne buñ gisee gan rek li ñuy njëkk xalaat mooy oh leur portefeuille sawaay mes économies oh ma dépense que j'avais calibrée oh ce n'était cinquante kilos de riz parfumé bu ma waroon a tenir ba weer wi dee ay way gat ngi ñëw nañ te ñett lañu waay ay loolu moom ab Dakar waa lay dal ak gaayooyu ci ville yi mais kaw ba bu ñu amoon benn mbiskit sax dinañ ko bokk ak yow waaw dangay ñëw ñu rendi léegi aw bëy walla xar <coughs> walla di di la berbeel loo xam dalay leer na ñoom ñii sax ñoom duñu lekk lii Allahu akbar dalay leer na ñoom ñii duñu dunde lii waaye ngir teral gan waaw moo tax nag mu ne <coughs> ñii nag noonu lañ meloon ñii ñoo newoon cosaan loolu la nag mooy saxaaba yi mu ne laa yabxaluuna ala jaarin bi fadlihimi wala yamassuhum min matma'in taba'u mu ne ñoom de du ñu nay de bu ñu amee gan seen gëneel duñ ko nayal seen seen gëneel seen tabe duñ ko nay ci seenu gan buñ ak wala seen non alaa jaarim dëkkandoo <laughs> dëkkandoo pa dayfin laa yat du doo laa yam xaluuna ala dayfin alaa jaarin dëkkandoo waaw ak nu dëkkandoo ba mel waaw dañuy def ci moom gëneel yu dul jeex di sotti ci moom waameew teraanga waaw moo tax mu ne la yabxaluuna du ñu nay de alaa jaarin ci dëkkandoo bi fadlihimi ci seen gënal wala yamassuhumu te du leen laal min mat'amin ci xemmem taba'u tilim tilim mooy ne du ñu xemmem dara ak xemmem dara bëgg dara du leen yóbbe ci ak tilim booy ñuy tilim tilim mooy def loo xamante ne nii ah, liñ naan ko pour naan ah bu robinet yi tëjee nga xiif mar ndax laa naan fóotit bu robinet yu ubbee nga nga daldi nga daldi rus ñoom déedéet waaw xemmeem dara it du leen tax a lekk ci ci ci ndab ndab ndab loo xam ne sellul ñu lekk ca de waaw mooy ñàkk du leen tax a ñàkki de ñàkk même bu dee ne seen responsabilité rëy nañ alal ju bari lañ leen dénk du tax ñu ne ah nécessité la wala ñàkk ñàkk pexe la nañu ko def déedéet ñoom moom laa yatba'una non wala yamassuhum min matma'in taba'un ne ida nasabna li xayin lam nadibba lahum kama yadibbu ila alwasiyati zara'u ah mu ne nag gis nga bés bu ñu bés bu ñu sampee xare ku ñu mën a sampal xare ci ci ci ci ci arab yi hein lan na dibbaluhum gis nga duñ dem ci ñoom di dukkat ci ñoom kamaa ilal wahshiyati zara'u de comme ni muy demee ci wahshiya ak ah, zara'u mooy lii <coughs> xam nga wahshiya mooy lu njaay àlle ak zara'u mooy euh, nagu àll doomu nagu àll bu ñu mooy ñun <coughs> ñun bés bu mooy njaay àll yi gis nga ni ñuy ni ni ni ni kii yi di deme ci ñoom nagu àll yi doomu nagu àll yi xam nga eh, du ànd ak mooy di dëkkat jëm ci ñoom mu leer leen ne ñàkk nañu pexe waaw ñàkk nañu pexe mu ne ñun nag duñu mel noon de waaw ñun nag duñu mel noon de waaw mel ni nagu àll wuy conduire boppam jëm ci ki nga xamante ne mooy njaay àll bi mukk ah ñun laa na dibbaloo inna ida ida nasabna li hayyin lam na dibbaloom kamaa yadibbu ilal wahshiyati dhara'u waaw ni doomu nag yi di kondiire seen bopp ñàkk pexe di jëm ci njaay àll yi ñun nag bu ñu sampalee kenn xare mooy ñun duñu doxe noon jëm ci yow de waaw mukk waaw dañuy nekk ñoo xamante ni au contraire gaynde sibi guy tëb lañuy doon moo tax mu ne nasmu dañuy nasmu idal xarbu naalat naa maxaalibuha ida zaanifu min adfaariha xashaw mu ne dañuy feeñal di génne idal xarbu naalat naa maxaalibuhaa nasmu maxaalibuhaa ah mooy idal xarbu naalatahaa maxaalibuhaa mu ne gis nga bu bu euh, ñun dañuy génne mooy day day day day décrire comme si mooy gaynde si bi gi ñu doon wax boo génnee euh, euh, mooy griff yi voilà mooy bu ñu bu xare bu ñu xare laalee bu ñu nee ci xare dañuy génne suñu day feeñ ñu génne suñu griff yi waaw griffu njàmbaar tey ba gaa yi xam ne ñu yoy jàmbaar dëgg moom isa zi'afu isa za'anifu min azfariha xasha'u jamono joo xamante ne nii mooy gaa yi nit ñi yeneen nit ñi ak ñi leen topp dañuy tiit nekk ci ragal ñun boobu nag ci xare dëgg-dëggu xare gaa yu bari tiit jàmbaar yu bari tiit ak ñi leen topp ñun nag foofu la ñuy gën a suñu jàmbaar waaw mu ne laa yafxaruuna ida naalu aduwahum wa in usibu fala xuurun wala hulu mu ne ñoom nag mu ne ñoom nag ni ñuy mel noonu yépp ci lañu ne ñu tedd lañu ñoo xam ne du ñu gañe nit ah naan ñoo di jàmbaar bu ñu seen moroom ak tamit jàpp nit ci xare gañe ko pare di ko di wan sa jàmbaar ci koo xam ne faatu na ba pare ak ñoo xam ne jàpp nga leen prisonnier mu ne ñoom du ñu def loolu mu ne déedéet ñoom duñu def loolu waaw moo tax mu ne laa yafxaruuna ida naalu aduwahumu ñoom duñu puukarewu déedéet ida naalu aduwahumu bu ñu gañee seeni noonu ba am leen bu ñu leen amee gañe leen duñu puukarewu de déedéet wa in usibu falaa xuurun wala hulu hulu te nag bu dee nag ñoom lañ gañe moom lañ ñoom lañ faat ci ñu bari ci ñoom comme Uhud ak yooyu ak yeneen xare yi hein bu boobaa nag ñoom nag falaa xuurun wala ulu du ñu nekk ñoo xam ne malgré gañe nañ leen nag du tax ñu nekk ñu faible du tax ñu nekk ñu faible wala lu lu xuur mooy ñu faible du ñu nekk ñu feebar wala olu te du ñu nekk ay tàppet ak ragal ak ñu tiit foo leen gis xam ne ñee seen defet bi sawaay kaawu ne leen mu ne meluñu noonu de waaw ka annahum fil waga wal mawtu muqtani'un usdun bi haylata fi arsa'iha fada'u mu ne gis nga ñoom nag ka annahum dañoo mel ni fil waxaa ci toolu xare wal mawtu muqtani'un ha dee gi jege lool boo leen gisee ak dee jége jege dangay foog ne ñii mii ay gaynde lañ yoo xamante ne nii ha mel ni gaynde yooy nekk bi xay bi xaylata xayla benn dëkk la bu nekk yaman boo xamante ne gaynde yi dañ faa bari woon mooy ajama rek woo xam ne am manding la mu bari gaynde mu ne nag gis nga boo leen gisee ñoom ah ci toolu xare dee gi jege <laughs> mooy gars waaw tanaza'ul mawtama la boroom eh, jës bu doon wax radiyallahu anhu naan saxaaba yi tanaza'ul mawtama an ñoo xëccoo dee booleem seen bokk doo ku nekk di yàkkamti mel ni yaa njëkk bëgg gi na njëkk faatu hein loolu lu mel noonu lay wax ni ni boo leen gisee ka annahum dañoo mel ni fil waxaa ci toolu xare wal mawtu dee muktani'un jege lool usdun bi xaylata fii arsafiha fada'u boo mu ngi mel ni nga fekk leen ca dëkk boo bële di xayla mooy ci màndiŋ mi rek waaw ga gaynde ya bay nga gis ci seen tànk yi mooy ci seen articulation entre mooy ci tànk yi nekk entre euh, yeel yeeg tànk yi mais fadam mooy mel daa am ak weng-wengul tellement li ñu daw ci toolu xare ak tamit mooy expérience bu bari bu am ci xare waaw mooy dañ leen di gis xam ne ñii moom ay xare du lu bees ci ñoom du tey la ñuy njëkkalaale xuz minhumu maa ataa afwan idaa gadibuu walaa yakun hammuka al mu ne jëlal nag ci ñoom afwan pardon idaa gadibuu mooy jëlal ci ñoom ak njéggal mooy buñ la bu dee dañoo mer ah fexe am ci ñoom seenum njéggal mooy fexeel laaj saytu moo euh, euh, taataan tey demander seenu am seenu njéggal seenu pardon bu dee dañoo mer wala yakun hammuka al-amru alladhi manaw ngal la waay nag yow boo leen xamul waa Banu bu ngeen xamul ñii <laughs> ñu toog nii nga gis leen yeneen mi alei saatu salaam ñu nekk nii ngeen foog ne rek nii nii duñu dara ba ngeen ñëw di puukaréew <laughs> yëg leen ne nag ah laaj leen njëkk de ak njéggal de boo bu ñu meree de te nag sa yitteeg sa mbir bu mu nekk mukk mbir mi nga xam ne moom lañuy ñuy tere moom lañu bëggul mooy bés buñ la gisee ci lu bëggul te ñoom li ñu li ñu bëggul mooy li yoneen mooy li yoneen saa salaam bëggul mooy li yàlla bëggul waaw kon nag faites attention ndax fa inna fi xarbihim fa inna fi xarbihim fatruk adawatahum charran yuxaadu alayhi samm wasalaaw ndax gis nga nekk na ci xareek ñoom nekk na ci xareek ñoom hein nekk na ci xareek ñoom haa fatruk adaawatahu maa ngi lay wax kon bàyyi di noonoog ñoom de ndax ñoom xareek ñoom xareek ñoom nekk na ci ñoo xam ne ngi mbonte boo xamante ne nii de xam nga lu ñuy niroo ko koo xamante ne nii dañ koo sóog hein ci teenu li nga xamante ne nii mooy koo xamante ne nii lan lañ ko sexal eh, mooy dafa mooy noonoom ñoom daal moom nga jëloon euh, euh, poson ak gàncax googu nga xam ne poison la waaw am na gàncax yoo xam ne herb yoo xam ne bàyyi ma bu ko lekk dootul jóg te ñoom xam nañ ko moo tax buñ koy fóon di ko fa bàyyi nit ñi tamit loolu te taayee rek dégg naa fi gaa yu doon ut ay champignon fii ci France xamatuma ban kii la dégg naa ko ci rajo bi ay champignon lañ doon ut mais dañoo juum dañoo jaawale affaire yi dem jël këyir euh, yoo xamante ni gaa yi bañ ko lekkee kenn ki dafa faatu dañ leen a yóbbu urgence waaw kenn ki moom mujj na ci génn mais keneen ki dafa faatu waaw mu ne ñoom nag noonu ñoom mooy loolu rek mu ngi mel ni ku jëloon poison naan ko moo ku jël poison naan ko wala nga jël herbe yoo xamante ne poison la nga ñëw di ko lekk yii na yem waaw mooy ne yaa ngi yaa ngi dugal sa bopp ci teeru teenu alkane mu ne kon akrim bi qawmin rasulullahi shi'atuhum idha tawafatat al ahwa'u wa shi'a'u waaw waaw ah kon nag mu ne kon akrim terama teral te teralal teralal bi qawmin ci ay nit ñoo xamante ne ni hein hein rasulullahi shi'atuhum yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy seen parti mooy mooy seen partisan waaw ñoom saxaaba yi amuñ faruñoo kenn ñoom yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw ah, mu ne nag ñooñ teral leen xam nga ñoo ñoo gën a tedd mooy gars yi daal bu ñuy uti partisan chiatu man chiatu man maay chiatu baay diw chiatu walu yu diw gars yi di xëccoo ku nekk di xëcc di jëmale fenn yow nee naan rasulullahi chiati waaw rasulullahi daal mooy sama parandoo man moom laa àndal waaw léegi nag ñeneen ñépp nag ji woote bu dee dëggul fa di daja rek waaw kon mu ne akrim bi qawmin rasulullahi shi'atuhum idha tawaafatatil ahwaa'u wa shiya'u ah mooy gis nga bu bànneex yi wutee ak mbooloo yi wute ñoom moom mooy lu wute ñoom leen rek la ñuy xool mooy fan lan lan lan fan la rasulullahi sallallahu alayhi waaw fan la rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ne ñoom loolu rekk leen ñor waaw loolu la xooluñu kan mooy kan kana ànd ak kan kii mooy kan kii lu muy représenter déedéet moom ida tawaafatatil ahwaau wa shi'u rasulullahi shi'atuhum waaw ñoom moom lenn la bu gaa yi tasaaroowee coow li bari indil bàyyil masala sàngam taxaw na am na lu taxaw na lañ ciy doxale ñoom xooluñ ci dara rasulullahi shiatuhum ñu xool daal lu sunna wax waaw te loolu nag moom nag dafa waroon nekk loo xam ne lu teeraa teeral de waaw looy lu teeraa teer la waroon a doon parce que jullit bu ne nag noonu nga waroon a doxal ah. waaw waaye nag ah li yàlla xam doy mu ne ada ah, hmm? lahum midhati qalbun yuwaziruhu fi ma ahabbu lisaanun haayikun sanaaw eh? mu ne nag jox naa leen kado middaxat yi sama tagg waaw mooy ñoom sama tagg yi ma leen di tagg loolu laa am ngir jox leen kado ndax man xasaan wax ju rafet laa man yéene naa leen lu ëpp loolu waaye lii laa am jon jox naa leen ko kado waaw waaw ànd ceeg sama xol boo xamante ne nii nag hein day nekk xel boo xamante ne ci li nga xam ne moom la sopp fii ma ahabba lisaanun ha'ikun li nga xam ne moom la sopp làmmeñ woo xamante ne wuy buy buy def trace la mooy ay wax waaw sonal boo xamante ne nii nag bu muus xam li muy def te di di ko defe lim di ko waxe nim gën a rafete di jëf bu jëf jotee mu jëfe nim gën a rafet boroom xol bu mel noonu ci xol bu toll noonu te mel noonu laay tibb sama tagg gi ma leen di tagg jox leen ko kado fa innahum afdalul axyaai kullihim kullihimi in jadda binnaasi jiddul qawli aw chamaaw mu ne fa innahum ndax ñoom ndax ñoom mooy saxaaba yi radiyallahu anhum afdalul ahyaa yi kullihim ñoom ñoo gën mbooleem nit ñi mbooleem mbooloo yi mbooleem quartier yi ñépp moo leen gën bu nit ñi taxawee in jadda binnaasi jiddul qawli aw shama'u mooy bu wax dëkk ak wax ju jub taxawee nit ñi war a wax wala ñu nekk ñoo xamante ne ni chamau mooy ñoo xam ne dañoo nekk ci bànneex gu rëy yi wala boog ci distraction bu nit ñi nee ci distraction wala wax ah wax joo xam ne moo xam ci wàllu fola wala leneen ñoom nag ñoom seen wax mooy wax gi gën a dëgër te ñoo gën ci nit ñi wax ñoo gën ci nit ñi jëf te ñoo gën ci nit ñi doxalin ak lépp waaw fa innahum afdalul axyaai kullihim in jadda binnaas jiddul qawli aw shama'u lii la Seydina Hassan wax lii la tontu waa Banu Tamim léegi lan moo xew bi mu waxee lii bi mu waxee lii nag hein imaam ibn Isxaaq nee fa lamma faraga Xassaanu ibn Thabit bi nga xam ne ci la Seydina Xassaan pare min qawlihi qaala al Aqra' ibn Haabis nee na eh, eh, al Aqra' ibn Haabis daal di wax hmm? al Aqra ibn Haabis nekkoon ci sang waa Banu Tamim yi waxoon la moom fekke woon na ghazwatu fathu Makka Hunayn ak fathu ak xisaaru Taif waaye dafa àndoon ci délégation wu mbokkam yi nga xam ne ci la ñoo yonent mi alayhi salaatu salaam yónni woon Uyayna mu dal seen kaw mu ne nag bi nga xamante ne nii ci la pare ci la Seydina Hassan ne inna non seydna al aqra ibn xaabis bokkoon ci délégation waa banu tamim wu ne in ne wa abi ha wa abi inna hadha ar-rajula la mu'tan la mu'ta la mu'ta la waaw wala la mu'atta la wala la mu'atta la la xatibuhu axtabu min xatibina wala shaa'iruhu ash'aru min shaa'irina wala aswaatuhum axlaa min aswaatina waaw seydina al aqra ibn thabit ibn xaabis moo yoy na ibn oh, non euh, kële mooy ibn thabit euh, discours kat bi thabit thabit ibn qays ibn shammas Eh, kii Seydina Aqra ibn Haabis bokk ci délégation bi ànd ak ñoom Az-Zibriqaan ak ñoom Utaarid ñii mu ne mais inna hadha ar-rajulu la mu'attan lahu wa mu ne mais góor gii daal mooy alayhi salaatu wasalaam mii <laughs> ku buur yàlla dëppalee ngi waaw kii moom buur yàllaa ko dëppale ndax xoolal la xatiibuhu discours katam axtabu min xatibina moo dàq discours suñu discours kat mooy ne fi wax ah Saabit ibn Qays bon qu'on la vérité quoi banu ta banu Tamim on est entre nous <laughs> discours katam bi discours katam bi moo dàq discours suñu discours kat bi di kan Utarid ibn Hajib waaw alhamdulillahi alladi faddalana moom mi doon wax loolu moom utaarid ah, utaarid <laughs> oh, moom daa commencé mbir mi daal di concentré lépp ci seen bopp waaw mu ne mais gis ngeen nag moom li tax ma ne ku ku dëpp ku yàlla dëppale la mooy discours katam bi moo dàq discours suñu discours kat bi wala xatiibu te gis nga nag discours ki nga xam ne non waaw xatiibu axtabu min xatibina wala sha'iruhu te ki nga xam ne mooy poète bi ki ñu dégg nii léegi muy xasaan mii kat ash'aru min sha'irina nañ waxante dëgg rek waaye mais euh, poème am nag moo gën a percutant suñu suñu Zibriqaan mi ah désolé Zibriqaan wax nga loo kii mais gañe nañ ñoo <laughs> mu ne wala aswaatuhum ahlaa min aswaatina te seen baat yi sax moo gën a neex suñu baat yi ah. ñi ñuy décliner seen vers yi ak seen discours kat bi ni mu ko doon waxee ni mu ko doon kiiwee sañu geeg yooyu ni mu defe ci poème yi ci ak discours ci diskuur ba kii poème bi ni ñu ko waxee ni mu ko décliner ni mu ko waxee mais moo dàq suñu baat yi waay ah. mu ne fa lamma faraxal qawmu aslamu bi waa banu tamim pare nag aslamu ñu daal tuub bi ñu tuubee nag wa jawwazahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa ahsana jawaizahum yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi leen jox ay kado rafetal nag seen kado yam leen jox jox leen kado yu baax a baax a baax waaw ñoom nag bi ñuy ñëw bi ñuy ñëw waa banu tamim dafa am ku ñu bàyyi seen ginnaaw dafa am ku ñu bàyyi ñu ngi woon ci euh, euh, euh, pardon ñu ngi woon ci Utarid hein ibn Haajib xanaa ñu jeexal Utarid ba pare dooru continuer fii Utarid bii imaam al-Waaqidi ginnaaw lii kon ci la duggee ci l'islam après doon na jaay ay yére yoo xamante ne mooy yére soie boobu la mu doon jaay gisoon nañ waxoon nañ loolu doon jaay ak yére soie yére bu rafet Seydina Omar radiyallahu anhu gis yonent bi alayhi salaatu salaam ñu génn ci jàkka ji mu naan ko boo jëndoon yére bii de ngir sa xutba yi ak délégation yi ndax jamonoy délégation yi la nit ñi ngi ñëw ci yow yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko lii nag ki koy sol mooy koo xam ne amul benn cër fa yàlla après mu daal di koy jox Seydina Omar ba mu ñëwaatee fan yooyu am na sax ñu ne Utaarid mii moo ko may yonent bi alayhi salaatu salaam yeneen yi day wane ne Ukaydiru yeneen yoo xam ne am na boo ci boppam ba mu jaayee affaire bi jarul la dem jox may ko yonent bi alayhi salaatu ko daal di koy leen ko Omar Seydina Omar daw si ne ah yow yonent bi alayhi salaatu salaam keroog laa la wax nga ne ma a ah, mbir mi ku amul ci ca lislaam moom moo koy sol nga ñëw joxaat ma ko mu ne ko joxuma la ko ngir nga sol Seydina Omar daal di koy yónnee benn frère bu ne woon Makka daal di koy yónnee mais boo seetloo xadis boobu noonu li gën a dëgër mooy ne loolu day wari ne Utaarid mi kon dafay njëkkoon ñëw doon jaay mais bokkul ak ci jamono yuufuut yi parce que Seydina Omar kam ko doon yónnee Makka temps yooyu ab yéeféer la woon ab frère te temps yooyu kon xamoon nañ ne waa Makka jamono jooju waa Quraysh fa ne woon waaw kon mooy kon am naa jamono yi eh, li nga xam ne mooy sulhul Hudaybiya wala côté yooyu lay doon waaw ci kaw riwaaya bi ne utaarid la am na yeneen yoo xam dañ ne ukaydir moo ko mayoon yonent bi alayhi salaatu salaam ba saxaaba yi radiyallahu gis yére bi mu rafet lool te gisoon mu mu ci yéemu mu ne leen ndax atajabuna min hada ndax dangeen di yéemu ci lii maa ngi waat ne li nga xamante ne nii mooy yére yi euh, min diil mooy la mën a diilu Sa'd ibn Ubaada ah, Sa'd ibn Mu'aaz fil janna ajabu min hada li nga xam ne de mooy yéere yi Sa'd ibn Ubaada yi yamu yor àjjana moo gën moo gën rafet lii te moo gën yéeme lii voilà Utaarid mi nag imaam al-Waaqidi nee na euh, moom jam après yonent bi aleyhi salaatu salaam moom dafa bokkoon na ci ñi nga xamante ni nii dañoo dañoo murtad doon ci ñi murtad doon génn ci diine ji ci bokk ci waa Banu Tamim moom ci la bokkoon waaye après duggaat na ci diine ji duggaat na ci lislaam daldi euh, euh, tuubaat ku mel ni moom nag day nekk saxaaba ba léegi ndax foo wa shartuhu al mawtu ala diini walaw taxallala riddata voilà waaw comme li boroom alfiya bi wax ne saxaaba mooy koo xam ne musliman laaqa rasul wa in bila riwayatin anhu watul wa sharutuhu almawtu ala ddiini walaw taxallala riddata waljinna la aw duxulahum duna malaik bam jeex mooy ne charte nekk saxaaba mooy nga gëm yonente mi salaam nga jataay nga jataay moom gëm ko génn ci diine ci lislaam ak ngëm yàlla même bu dee ne jaar nga ci murtad nga entre temps duggaat ci diine ji comme mi ah, selon waxu imaam al-Waaqidi bi sanadin da'if kon Seydina Utaarid loolu lañ am ci ay nettaleem radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna bihi wa ja'ala a'aliya kiñ tàmbali woon moom ah mbokkam mi ñu tàmbali woon ak moom ñu àggalewaat ko mu nga Zibri Xaan ñu àggalewaale ko mënoon nañ ko kii mais dañoo am empêchement dañu war a génn ah voilà az-Zibriqaat ak ak Amr ibn al ak ñooñu après ñu gis leen ak nan la waa Banu Tamim gis nañ ne kon nan la jeexe après loolu lépp insha allahu taala ci bii di ñëw ñu daldi